wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jataa bi ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci début la onze ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ci jotaay bii weesu lañ ko tàmbali woon ci njàlbeenu at mi ñu gisoon ci kene ci la xew-xew bu rëy di amee muy génn ak àddina aleyhi salaatu wassalaam comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu buni isxaaq raxmatullaahi aleyhi daldi woon waxe te ñu gise woon ko te ñu gisoon ko bi nga xamante ne nii ci lay wax ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la yónni dafa yónni ba'su jayshu Usaama dafa yónni benn sariya boo xam ne ki mu defoon mu jiitu ko mooy sayyiduna Usaama ibn Zayd alxibbu ibnu alxibbi ta'ala anhuma wa ardaahuma bi nga xam ne ci lañ nekk ci waajal boobu al imaamu ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu nettali ñu nettali boo xam ne saxaaba bi mu jaar mooy seydna abdallah ibn amr ibn al aas radiyallahu anhuma mu jële ko ci abu muwayhiba mawla rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam muy nettalib abu muwayhiba comme ni ñu ko gise woon wa qad rawaahu al imaamu ahmad wa daarimi wa gayrihima wa qad dakarahu al imaamu ibn hisham fi siiratihi al imaam ibn Hisham it tudd na ko lépp sàllale yépp madaarul xadiis bi daal imaam ibn Isxaaq muy le pivot bi nga xam ne ci moom la xadiis bi jaar bi nga xam ne ci la ñuy waajal loolu kon ci la armée bi moom benn bés mu ci guddi mu woolu ki nga xam ne mooy Abu Muwayhiba radiyallahu anhu ne ko kat dañ ma digal ma dem ñaanal njéggal waa Baqi' hadha al Baqi' ma dem ñaanal leen njéggal ña nga xam ne ñoom lañ fa denc neena mu dem nuyu leen ne na woyof ci yéen te woyof na ci leen ci li ngeen nekk bu ñu ko comparer par rapport ak li nit ñi nara ni nit ñi nekke li ñu nar a ay bu ngeen xamoon li leen buur yàlla muccal yéen ñi tëdd nii ci bàmmeel yi waaw ndax kat fitne yi ñu ngi ñëw waaw d'une vague di ñëw rek al axiratu acharru min al bi mujjee ñëw moo gën a metti moo gën a tar bi nga xam ne moo ko jiitu woon ginnaaw gi mu daldi tourner ne yaa Aba Muwayhiba yow Abu Muwayhiba est-ce que xam nga ne man dañ ma tànnloo ontiitu jox nañ ma boog caabi xazaa'inu dunya wal xuluuda fiiha thumma aljanna wa bayna liqaa'i rabbi waljanna mu ne ko est ce que nga ne sama boroom dafa ma tànn jox na ma caabi trésor yu xazaa'inu dunya ak sax fi ginnaaw gi ma dem aljana diggante loolu ak wuyu ko dem dajejeeg moom ak dem aljanna abu muwayhiba radiyallahu anhu ne ko bi abi anta wa ummi yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam jënd naa la sama baay ak sama yaay yow ndaw yàlla li haay waay waay waay waay waay waay fa xud mafaatiixa xazaa'ini dunya wal xulda fiiha summa al janna waaye yonent bi alayhi salaatu wa salaam jëlal bu njëkk bi waay caabi trésor àddina ak sax fi ginnaaw gi nga dem aljanna waaw salawaatullahi wasalaamuhu aley yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne déedéet waaw laa wallahi yaa aba muwayhiba laqad laqad liqaa rabbi waljanna ne ko déedéet yow Aba Muwayhiba wat naa ko ci yàlla ne tànn naa dajejeeg sama boroom ak aljanna ginnaaw gi thumma staghfara li ahli al-baqi'i thumma nsaraf ginnaaw gi mu daldi ñaanal njéggal waa xabru yi waa al-baqi' al-gharqad waaw muy maqbaratu ahli al-madina cimetière waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam thumma nsarafa ginnaaw mu dem al imaamu ibn isxaaq ci xadiis boobu mu teg ci fa budi a bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waja'ahu alladhi qabadahu allahu fihi mu ne ginnaaw loolu ci la ko feebaram bi nga xam ne ci la ko yàlla jële tàmbale ñun ñu ngi yemoon foofu noonu ci bim jógee ci almeer yi mook abu muwayhiba xaafilan ila daare dellu jëm ci fa nga xam ne mooy këram moom salawaatullaahi wasalaamuhu aley ñu waroon a gis ana lan moo ci tegu lan moo ci tegu ah, li ci tegu al imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi boo demee ci siiratu ibn hisham bi mu indee xadiis bi juste ci ibtidaau shakwa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi mu indee xadiisu Abu Muwayhiba bii nga xam ne imaam Ibn Isxaaq dane woon imaam Ibn Hishaam dane qaala Ibn Isxaaq dane imaam Ibn Isxaaq nee na wa haddathanii Abdullahi ibn Umara an Ubaydillahi ibn Jubayr mawla al-Hakam ibn Abi al-Aas an Abdillahi ibn Amr ibn al-Aas an Abi Muwayhiba mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala amman dhukira annahu qaal kon loolu la waxoon bi ginnaaw xadis boobu nag daf cee teg loo xam ne day nuru succession bi moo ci tegu lim annoncé sànq ne après yonent bi aleyhi salaatu salaam ba mu demee nag summa nsarafa fa bada'a bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waja'ahu alladhi qabadahu Allahu après la yonent bi mettitu bopp bi nga xam ne wala feebar bi nga xam ne moo tax ci lu génne àddina ci la ko buur yàlla jële tàmbali ginnaaw loolu dafa indi luy wane ne juste après bi mu delloo la imaam ibn hisham mu ne qaala ibn isxaaq walxadiisu qad rawaahu al imaamu qad rawaahu al imaamu ibn muhammad ibn hanbal fi musnadihi wa kadaalika al imaamu ibnu maaja fi mus fi fi fi sunanihi wa al wal bayhaqi fi sunan yépp jaar ci yoonu al imaamu ibnu isxaaq raxmatullaahi aleyhi te al imaam al buxaariyu raxmatullaahi aleyhi soloona lu niroo nii ci yoonu. alqaasim ibn muhammad mu jële ko ci saydatu aïsha xadiis yi ci saydatu aïsha la jaar dina ñëw ci riwaaya al imaam al buxaari insha allah kanta al imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi ci siiratu ibn hisham bi sanadin saxiix mu ne wa xaddatani yaqub ibn utba an az-Zuhri an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud an Aisha annaha qaalat ah mu ne moom al imaam ibn Isxaaq mu ne wa haddathanii Yaquub ibn Utba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 mu jële ci Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud al-Hudhali Abu Abdillah al-Madani rahmatullahi alayhi an Aïshata mu jële ci as-Siddiqatu bint as-Siddiq Aïshata bint as-Siddiq ibn Abi Quhaafata radiyallahu ta'ala an aali bayti as-Siddiq sayyidatu Aïsha mu ne ci nettali imaam ibn Isxaaq bi bi sanadin saxiix mu ne raja'a rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-baqii'i fa wajadanii wa ana ajidu sudaa'an fi ra'sii wa ana aquulu waa ra'saa waa rasaah qaalat summa qaal wa ana aqul waa rasaa fa qaal bal ana wallahi ya aishatu waa rasaa qultu summa qaal wa ma darruk alayhi salaatu wassalaam wama darraki law mutti qabli fa qumtu calayki wa kafantuki wa sallaytu calayki wa dafantuk ila axiri alxadiis kon assaydatu Aysa radiyallahu anha mu ne rajaca rasuulullah min albaqiya sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi dafa dëpp jóge fi nga xam ne mooy al Baqi' la jóge ci almeer yi daal di ñëw bi mu ñëwee ci néeg bi fekk boobu këram la aye woon néegam la aye woon kër see kii néegu sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nee na fa wajadani mu ngi ma fekk wa ana ajidu sudaan fi ra'si mu ma fekk sama bopp bi mu ngi metti man Aïcha waaw ma am mettitu bopp radiyallahu anha wa ana aqul te mu ma fekk maa ngi naan waa ra'sa façon waxit la pour wax mooy sa bopp buy metti ay sama bopp bi waay ndax mettit am nga loolu en général nit ki bu koy def sax day téye bopp day ñaari loxo yi ah mel ni kuy bës naan ah, sama mettitu bopp bi waaye en tout cas daal ma fekk ma naan waara saa ay waay woonaa sama bopp bi waaye mettit bi ci bi ci dal waay yi nee fa qaala yenent bi alei saatu salaam ne ne ma waaw ana wallahi ya aishatu saa bal ne ko li am ba des kay mooy yow sa mettitu bopp kay lu mu metti metti mooy moo xam na ne lii après dina ci dina ci wér waaye man mii rasulullah bi ma dal moom mooy mooy duma ci ci laay ci laay jaare bal kon li am ba des ana mais waxu ko ko mu leer bal li am ba des ana man wallahi waat naa ci yàlla yaa aïshatu yow aïsha waara saa man rasulullah kay maanaan waara saa ay sama bopp bi mu ngi metti metti boo xam ne de man rasulullah ah, sallallahu alayhi wa sallam waaw <laughs> waaw eh. qaalat sayyidatu aïsha nee na summa qaal nee na ginnaaw yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ma mais wamaa darruki wamaa darraki law mutti qabli ne ko mais ana ban problème sax moo nekk ci boo boo ma njëkkoon a faatu yow yaa ngi dégg gis nga boo ma njëkkoon a faatu maa darruki an ana lan moo lay lor law mutti bu doon ne da faatu qabli amaa man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qumtu bu ko defee ma taxawu la mooy boo faatu woon avant man bu yàlla defoon ma fekke ba nga yow nga faatu avant man maa lay toppatoo wa kafantuki maa lay utal kafan luñ la sa càngaay luñ la sànge te bu ma la waajalee ba pare waaye faqumtu alayki mooy maa lay sang loolu <laughs> mooy li ci jëmle moo tax lii eh, eh, benn kii la eh, argument la pour waa jumhur que ne si jëkkër gi mën naa sang soxnaam kay bu fi bu faatoo contrairement ak xanafiya yi loolu masala yooyu bon gisoon nañ ko bu yàgg ah waaye lii nii <laughs> pour boole ko ci même bu dee xanafiya yi mën nañ la ne moo <laughs> kan moo la wax lii dalil yow fii dafay leer de fa xumtu alayka est ce daa wax maa lay sang mooy taxawu ko wax ñi ko waajal ñi ko war a waajal ñu sangu ko ñoom loolu ma loolu man ah? comme sayyidatu Zaynab doomam bi mu génne àddina est ce que taxawu ko ah, waaw moo ko taxawu waaw mais est ce que moo ko sang non non ñoom sayyidatu Ummu Atiya ak ñooñu de loolu waaw irsil irsil na na bi bi bi ma in wa sidrak yooyu yooyu talaata bi maa in wasit waaw te ngeen def bu mujj bi kaafuura waaw ah, eh kon nan nga fa xumtu alayki nan nga fi mën a bàkkoo wala di ko utub argument du argument <laughs> ne waa ah, grawul mais ñun fii dañ fee taxawal rek ngir wax lii waaw mais bon comme que d'accord ngeen te on retire wa hafizakum wa rahimakum <laughs> fa qumtu alayki boo faatoon abaa man maa lay taxaw wa kafantuki utal la kafan waaw euh, xam nga ci miraas mi waxu wax nañ que ne nit ki bu génnee àddina kafan ngañ koy defal mooy lañ koy solal bokk na ci tajhiis gi mooy tajhiis gi alal ji bala ñu koo donn fokk tajhiis am mooy waajal dugguñu woon ci côté mais bu dee soxna si nag moo faatu alalu boppam lañ koy defe wala déet loolu waxoon si si waxoon nañ ko brosé woon nañ ko lu ndaw ne lu bari ci boroom xam-xam yi dañ ne non loolu da ne soxna si bokku ci soxna si mooy jëkkëram du ko defal moom alalu boppam lañ koy defale waaw mooy alalu boppam waaye nag ku koo bëgg a def moo xam jëkkër gi wala mijaay ji wala frère am ku man di tabarruan li wajhillaahi taala def ko ngir yàlla kooku baax na mais ci alalam lay jóge hmm? kon mu ne wa kaffan tukki te bu boobaa kon maa lay utal càng wa sallaytu alayki ba pare ma jullee la yow Aïcha wa dafan tukki après bu ma la jullee ba pare ma daal di lay denc <laughs> qaalat sayyidatu Aisha radiyallahu anha rek <laughs> qul nee na qultu ma ne ko wallahi laka anni bika qad law qad fa'alta dhalik laqad raja'ta ila raja'ta ila bayti fa arasta fihi bi ba'd nisaa'ik <laughs> qaalat fa tabassama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam <laughs> bi mu waxee lool Sayyidatu Aïcha Sayyidatu Aïcha ne ko moom yow xam naa ne yow mu ngi mel ni de <laughs> wallaahi wat naa ci yàlla ne laka am nii mu ngi mel ni bi ka maa ngi lay gis nii di xool mu ngi mel ni loolu bu amoon nii maa ngi lay mu ngi mel ni maa ngi lay gis law qad fa'alta lii nga wax moom noonu ngay def mooy dinga ma taxaw <laughs> dinga ma waajal utal ma càngaay julli ma denc ma waaye nag doo yem ci loolu <laughs> law qad fa'alta dhalik boo ma defaloon liyalu après loo ci teg laqad raja'ta ila bayti fa a'rasta fihi bi ba'd nisa'ik boo ko defee ba pare moo sama néeg ngay dellu <laughs> ba pare eh, wàcc fa séet bu bees <laughs> ca saase nga fay wàcc séet bu bees <laughs> walla ah nga dugal kenn ci sa soxna yi nekk faa yow comme ni nga fa doon nekk ak man <laughs> xam nga Sayyidina Aisha radiyallahu anha moom dafa fiiroon lool xam nga lu mel nii Ibnu euh, Abu Muwayhiba yonent bi alayhi salaatu salaam ànd ak moom ci almeeri moom mii daloon na ko yonent bi alayhi salaatu salaam benn bés fekk yonent bi alayhi salaatu salaam dafa tëdd guddi dafa jot fekk ci moom laay woon mu tëdd ci ñu tëdd yeneen ci wàllu saasam tëdd après mu dégg bu koy woo ndeke naa Jibril moo koy woo ci bunt bi mais euh, bu jógee dem ci guddi gi noonu mu xaar tuuti Sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na man maa ngi man nelawuma maa ngi koy xaar maa ngi man yëg gis naa ne dugg mooy tëdd na. après tëdd tëdd tëdd di xool ndax nelaw naa di xaar ndax nelaw naa bi ma bi ma kiiwee daal ba ba may nelaw nelaw lu ma ni waaw nelaw nelaw lu ba jàpp ne man nelaw naa mu daldi di wàcc ndànk jóg ci lal bi ndànk xëcc dal yi ndànk dal sol ndànk génn ndànk delloo ma bàyyi ba mu dem rek ma nit ma ye ma jóg nee na mu jóg mu dem ma génn tamit topp ko ma koy topp mais à distance ma koy xool di ko xool di ko xool di ko xool muy dem di dem di dem ba dugg Baqiya ci almeer yi ma taxaw ca gannaaw gannaaw di ko xool rek ñee na mu taxaw yëkkati loxo yi di ñaan di ñaan di ñaan di ñaan après bi mu paree di tourner yonent ma la saa saa di tourner rek ma daw bi may daw <laughs> gis na benn silhouette ci kanamam quoi benn mooy benn benn daal lu yëngatu loo xam ne lii forme nit la ca kanam di daw yonent bi saa saam di waaxu uti ko di gaaw di gaaw ba dugg si waat ci néeg bi bi mu agsee ci kër dugg ci néeg bi fekk man man jiitu naa ko daw naa bu yàgg tëdd nag di faire semblant maa ngi nelaw mu agsi teg teg loxoom sama dënn dégg palpitement yi mooy <laughs> ah ku doon daw kay yow da nga doon daw nga ñëw tëdd foog ne loolu xam nga ko tëddi nelaw dina nooyee noonu <laughs> essoufflé di essoufflé mooy mu dégg mu teg loxoom ci dënn bi mais yëpp ni ni ni dënn bi di kiiwee mu mu dóor ko foofu ne ko yow mii kon yow laa gisoon sama kanam sànq <laughs> mu mu ne ko waaw mais moom en dara yóbbu ko ci woon lu fiir parce que der dafa dafa yàppoon ne da doon dem ci yenn da day damay bàyyi fii dem ci ci ci kenn ci yeneen soxnaan yi gaa yi lay la xoolal léegi gaa yi comme ci daloon ci ñun ñi walla ñenn ñiy wootewu ak njàmbaar oh man jigéen du ma la may wax lay wax waaw pourquoi tu me surveilles comme ça man je le est-ce que j'ai pas le droit ñaareel oh, oh, oh. bii sax kaala boo xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu salaam dafa ami soxna am mais day ragal nee na mu jóge fi dem ci keneen ci soxnaam yi ñun moom ak bu ñu sax foofu même ku ci am deux sax bu la soupçonné lool sax nga mer waaw léeg-léeg dem ci ñaareel bi di ko nëbbu aawa bi doo doo bëgg mu mu yëg ne fa nga newoon <laughs> hein mooy kuñ ci waxoon lool nga mer ku ci sa soxna doon surveiller noonu nga mer <laughs> waaw yeneen tibaale <laughs> mooy lu mel noonu dafa xewoon moo tax mooy fiiraangeem googu ak benn bés boo xam ne nee na moom Sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee damaa jékki ñuy nelaw maag yonent ma lay yonent ma lay saab saab ak man ñuy nelaw ci kaw la bi ma jekki ci guddi gi ma laam bu dajatuma ko ma ne ah après bon euh, nettali bu njëkk après nett wax na ko lan moo lan la fa doon def quoi nee na Jibril moo ñëw woo ko ne ko sa boroom daa moo la digal nga dem ñaanal waa Baqiya Allahu akbar kon gis nga du yonent ma lay saab saab comme li woon a xawoon rek bu ñu fàtte al am al amwaat waaw te ñun nasiru ila ma saaru il ñun dañuy dox jëm ci ñoom fa ñu jëmaa ni ñu def ba faatu ñun dinañu faatu waaw te nag bu ñu fa newee dinañ bëgg ku ñu ñaanalaa ah. ah oui dañuy soxla ku ñu ñaanal lool waaw moo tax ay diw dépassé na fu ñu naan ko euh, yër euh, kii euh, yal na ko yàlla yërëm lool amul ñépp lañ naan yar na ko yàlla yërëm waaw am na fii ñoo xam ne jàpp nañ ne sëriñ diw bés boo fi tuddee sëriñ diw boo ko waxee ci arab moom gars yi mën na leen a bañ a choqué waaw parce ñoom choc lay doon ci ñoom mais nga ne sëriñ diw yàlla na ko yàlla yërëm jéggal koy bàkkaaram laa ilaha illa boo moywul kële ba la njëkk a jege moo lay sone bu dee ab sone moo ko mooy loxoom la loxoom a ko jekk bu dee bopp bi am mbëkk la lay dóor moom daal la ko la njëkk a jege ci moom moom la lay dóor moom moom la lay këpp après mu seet lan la ciy dolli ngir dootoo fi ngir mu ngir dootoo doodo mu wékkee nga wékkeeku sawat parce que yow defoo lu dul allahumma ighfirhu warhamhu bi nga wax ci arab de boo koy wax ci wolof di am problème <laughs> loolu lépp ñàkk xam la mas ngeen a gis nit koo xam ne naan non man nag bu ma kenn ñaanal dépassé naa yooyu quoi eh bu ma génnee àddina bu kenn wax allahumma ighfir warham wa yeneen kilomètres saa saa doon naan ñaanal leen ma bu bu ñu kiiwee bu ñu ngeen déggee noddukat bi wax leen li ñuy wax après bu ngeen paree ngeen julli ci man ba pare ngeen wax ñaan allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ba pare ngeen ñaanal ma al wasila ndax ku ma ko ñaanal benn kii la boo xam ne station. am maqaama la boo xam ne kenn ci jaamam yi kese ko am ku ma ko ñaanal yow xalat lahu shafaati kooku sama shafaa man maa koy ramm man alayhi salaatu wassalaam moom mooy ñaan lool di wax te te leer ko ne boobu moom pour moom la nga foog ñaan ñun ñaan wax ñu def ko loolooy tax mu am ko déedéet am na ko ba pare mais ñun ngir jariñ ñu la ñun allahu akbar dafa ubbi kan dum boulevard loo xam ne sax mënuñ ko tudde boulevard tellement dafa yaatu ngir ñépp xaj ci ni nga xam ne noonu lay ràmmoo nit ñi mais sinon loolu buur yàlla defal nag ko ba pare bu nee nag def leen lii mooy comme salaatu la nabi yi rek waaw bu kenn foog ne yooyu da ko moom ñun suñu def ko mooy li nga xam ne moo koy jariñ moom alayhi salaatu salaam non non ñun la bëgg jariñ salaatu ala nabi ki koy def lay jariñ leer ya cay jógeeg loolu lépp du yonent mi alayhi salaatu ngay jariña ah. yonent mi alayhi salaatu moom li ko ci buur yàllay defal defal nag ko ba pare jaam bi nangu nag di topp ndigalu borom bi yaa ayyuhalladhina amanu sallu alayhi taslima ña ko nangu nag ñooñu nag la buur yàlla di terale loolu le malaaka yi nga xam ne ñoom lay jox ñoo koy delloo waxam moom muy muy dellu di di di di di tontu ka nga xam ne moo julli ci moom kon nag affaire bango kon mooy euh, <laughs> yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu la ko sayyidatu Aisha après daf koo leeral ne ko sayyidina Jibril moo ma woo ma bañoon la déranger nag moo tax ma ne naa xaar ba nga ba jàpp ne nelaw nga ndeke nelawoo woon <laughs> waaw <laughs> gis nga kon dañuy gis ne kon des fois doon na fa ànd ak ay nit des doon na bàyyi bu guddi ba ñépp kenn ko yëg bu dee ne bii la ko sayyidatu Aisha yëg radiyallahu anha amaana yu bari dem na fa te kenn yóbbu salawaatullahi wasalaamu alayhi waaw ñoom ne yenn yi jarul que man bu may def lu baax rek foog ñépp ne fi wala bu may def yenn yi foog mu am mbooloo déedéet xam nga ci guddi gii mu génn moom alayhi salaam moom kese di dem ci armeel yi fii moom boo waxee sax ñu ne la eh, dem ci almer après tris eh, loolu dañ koy aaye <laughs> ku ko aaye sunna la nga naan ma la ku ko aaye xam nga wolof moom ñun dañoo tàmm mooy de ñu ne lii aaye nañ ko man nag war nañ maa wax kooku lu aaye lool mooy kan waaw en tant que julli nag kenn na fi aaye muy yonent mi alayhi salaam léegi nag yow boo ma waxee ne fii de la ko yonent mi alayhi tere waaw kay fa hayya man ma da ma déglu ne bés boo fi indiwul dara te mënoo ko indi ndax xadiis yi dafa leer que ni guddi mook Abu ah, Muwayhiba guddi lañ fa def. ci jaw si lay ci ba lëndëm këriis ca biir guddi ga fii Sayyidatu Aisha rek pare kon nag affaire yi wax yooyu nañu ko teg ko quoi hein laa taila amul amul dara lu koy sutand léegi kon Sayyidatu Aisha mu ci xadiis al imaam Nisaaq bi mu ne lii laa wax yonente mi alei satu selaam bi ma nawaa wa ma darraki law mutti qabli fa qumtu alayki wa kaffantuki wa sallaytu alayki wa dafantuki qultu qaalat qultu wallahi laka anni bika law qad fa'alta dhalika laqad raja'ta ila bayti fa arasta fihi bi ba'd nisa'i nee na ba mu waxee lool ma ne ko moo yow de man mu ngi mel ni maa ngi lay gis nga koy def ah, bu xewoon nii nga ko waxee nga koy def mais nag ah booy dellu di di am koo xam ne moom ngay yóbbu sama nit moo xam nga wàcc fa bu bees wala kenn ci sa soxna yi nga fay far def ah kon lool lool lool la ah. <laughs> yonent bi alei salatu di rey nee na fa tabassama mu daal di muuñ rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bihi waja'uhu wa huwa yaduuru ala nisaa'i waaw ci noonu mettitam bi nag boobu mu doon wax naan waara saa di accentuer di continuer fekk wa huwa teewu ko malgré mettitu boppam bopp feebaram bi dugg na ko commencé na waaye mu ngi wër ci soxnaam yi mooy ku ayee dafay dem te wax xam nga suuratul ahzaab suñu boroom wax na ko fa lu leer mooy yii nii yépp tërinul ma ci benn rigueur waaw ay respecté ay ay nii ay ay ay loo wax ay yii nii loolu loolu teniiruma la ci mooy lu la neex nga ciy def waaw mais yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu ma su koo doxe waaw mooy bariwaana yoo xamante ne yu ko borom bi yoo xam ne moom prérogative la mais masu la doxe loolu waaw waxoon naa la fi fan yële <laughs> kën yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bés bu soxlaa lenn lu ab jullit ak ku man di doon waaw bu bëggee loo xam ne ab jullita ko moom moo ko fàggu ba moom ko bu ko yor day xaraam ci kooku automatiquement automatiquement day xaraam kooku yor ko waaw te bu ko jëlee moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nit mooy ca njombaxtalu xalaal la te automatiquement day xaraam ci ki ci des ki jullit boobale ak ku man di doon xeet bi yépp bu ñoroon benn mbir yonent na saa saa bëgg ko ci ñoom day xaraam ci kenn ci ñoom ak ku man di doon mu koy yoon waaw ak ak foofu nag mooy kudut yonent bi alayhi salaam kese léegi nag mooy yow bu sam xel bu ci génne kenn koo ci génne du man dugal naa ko ci waaw koo ci génne rek borom bi subhaanahu wa dugal na ko ci bu ci génne kenn waaw du al siddiq du al du du nuray du abu turab du abu bu ñoon nag mooy dama leen lim parce que ñooñu ñooy ñi nga xam ne nag ñooy biddew yi boo leen limee moom jaratul ngay lim ñi ci des <laughs> waaw <laughs> bu dee ñoom la lii di la ñoom la liy concerné moom bu ma fi tuddal keneen waaw du Seydina Siddiq du Seydina Abu Bakar waaw waaw il nga wax ko ah parce que Siddiq Faruq nii nii rek Faruq mooy la ñun dañoo xam ko <laughs> ah wax mbir yi waaw lu ah, Siddiq mooy Seydina Abu Bakar loolu moom war nga koo xam al Faruq mi tàqale dëgg diggante dëgg ak neen mooy Seydina Omar Abu Hafsin radiyallahu anhu Zul Nuurayn ñoo xam abul xus abul aki abul aki borom borom ñaari leer yi Seydina Usmaan mujahhizu jaysha jay mujahhizu jayshi al-usra ki waajal armée Tabuk bi te xare Tabuk bi hmm? ak kan Abu Sibtayni wala abu tura bi seydna ali ibn abi taalib asadullah alghalib abul xasani wal xuseyn radiyallahu anil jamii waaw bu dee ñoom la lii concerne mooy kon keneen kii ci mooy yooyu yeneen ci bare saar saam masu ko nag di doxe waaw moo tax da doon këram ñetti weer kenn du fa taal cin ñaar kese yu ñuul yi lañ doon lañ doon lañ doon jëfandikoo ndox ak tàndarma stadu keesi tàndarma yu ñu teg ku nekk di jël la la ca neex déedéet ay doom yoo xam ne mën nañ koo wàñña la doon doon ku ci yëy boo paree nga naani ci ta ci ndox mi laa wax waaw ci ndoxu teen yi ngay naan mu jeex looloo fi amoon na ah. ñetti mois da doon romb waaw doonu ñoon am loo xam ne moom lañuy togg du fa am te kat saxaabaam yi ñoom Seydina Abdurrahman ibn Awf ñoom Seydina Usman radiyallahu anhu ay ay Richard la mais masula ñëw ne yéen nag seen alal jooj laa soxla mu xaraam ci ñoom moom mu jël déedéet déedéet bal moom mooy ki nga xam ne bu nit ñi amoon problème mu alal ci moom lañ doon ñëw ngir mu lijjanti ko allahu akbar allahu akbar moo tax soxnaan yi nii malgré ne wata riwaa imaam nisaa bi wa tataamma bihi waja'uhu wa huwa yaduuru ala nisaa'i teewu ko muy wër ci soxnaam yi ku aye rek mu dem te loolu buur yàlla teniiru ko woon rigueur ndax waxoon na ci suuratu nisaa tur non al ahzaab turji man tashaa turji man tashaa'u minhunna wa tu'wi ilayka man tashaa'u wa man ibtaghayta mimman azalta falaa junaaha alayk fala junaha aleyk mu ngi noonu turji man tasha'u minhun waaw ku la neex nga yéexe ko ci ay gamu am waaw ku la neex yi suñu boroom ak ko suuratul ahzab du gisoon mais loolu ci du ci siira bi lañu gis mais gisoon nañ euh, tafsir soo mu ngi ci archive yi suuratul ahzab turji yaa yéexal ku la neex ayam job sax nga nga ne ko noo mais pas semaine bi yow sa ay tay la woon mais daa nañ ko repousser dans deux jours man fii lay nekk bu bu la neexee nga def loo man tashaa'u ku la ci soob nag min hunna ci ñoom waaw wa tuwi ilayka man tashaa ku la neex nag ngay fa ngay aye fu la neex fa ngay aye mooy ay ay amul woon ci yonent ba nay saar saar de mooy ay kii xam nga yooyu kudut moom farata la waaw ah kudut moom ku yor ñaari jabar jëm kaw par force lool farata la ci yow léegi nag mu des ki nga xam ne moom tugal la nekk mooy dafa am benn soxna boo xam ne moom la nekkal Sénégal am beneen soxna boo xam ne moom Côte la ko dence léeg-léeg mu dem fa yooyu lool manuñ ko ne yow par force boo fanaanee tey fii wala ñetti jour fii Sénégal ñeneen ñetti fan yi demal Côte d'Ivoire wala boo fanaanee fii tey Italie sawaay ak sa soxna sii nga sa ñaareel bi fi denc bés boo fi fanaanee euh, ñaata un mois wala yeneen un yi dem ko def ko Sénégal du deme noonu loolu du loolu ah voilà laa yukallifu llahu nafsan la wax illaa wusaha loolu la borom bi wax laa yukallifu llahu nafsan illaa wusaha buur yàlla tegul benn bakkan lu ba xam kan <laughs> xam ne nag moom dañuy fexe lu tout gën jege affaire bi ñoom moom ñaari comme que gaal dañoo yor gaal yor ñaari kii yu ñuy joowe <laughs> dañuy jooy dañuy jooy fii six mois jooy fa ca mois waaw kay yéen de masha allah yéen yéen de ayyadakumullah <laughs> six la poire en deux affaire bi jóg ma ne ah waaw yéen de jàmbara ngeen turji man tasha'u wa tuwi ilayka man tasha wa man ibtaghayta mimman azalta fala junaha alayka mooy koo sàkku ci ñi nga boo nee xaaral ba semaine bi après même semaine avant semaine bi nga ne ko léegi ci yow laay ay sax loolu lépp fala junaha alayka benn amul benn souci da amul pour yow amul benn lu mën a ciy tenir rigueur man borom bi mooy lu la neex kese ngay def waaw lépp man loo bëgg rek man noonu laa ko bëggee waaw moo tax Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne woon yonent bi saa saa man daal gisuma lu dul ne yow sa borom hein mais sa borom daal ci lu la neex keese lay daw mooy yow daal buur yàlla daal man daal buur yàlla daal gis seetlu naa man Aisha daal que ne yow yow Rasulullah daal. lu la neex kese la lay defal waaw yow daal moom ci li la neex daal moom lay def waaw parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam moom du bëgg lu dul lu neex yàlla waaw du bëgg lu dul lu neex yàlla la ilaha illallah gis nga lii malgré tout yii yépp yonent bi aleyhi salaam pourtant lu ci def carte li ñu naan carte blanche dara du ko ci fekk te masu koo def ku nekk da doon jox ay comme ni ko yeneen jullit yi defe même bu dul farata ci moom léegi nag allahu akbar looy xalaat ci ñi nga xam ne nee nañu ay ay ay sang lañu ay sëriñ lañu ay kii lañu ñuy foule au yi nga xam ne ñoom moom yàlla baax na ba ñoom amuñu loolu waaw te amuñu ko mais nag moom lañuy doxe waaw ñoom ay usurpateur lañu ñoom loolu nag bu la fi kenn fontoo ak ay diw daarooy yonent bi aleyhi salaatu salaam ba mooy moom ak mooy moom moo tax moom mu man ko loolu amul ku la ko wax demewul noonu mi kii roy na yonent bi aleyhi salaatu soxna loolu amul fenn laa wax loolu moom daa amul fenn ku la ko wax waxu la ni mu demee waaw kooku moom li muy wax ci gis nga gémmiñam gi la ca kaw gémmiñam moom lay topp la féete kaw gémmiñam ca kaw tuñam ya tuñ tuñ ba ca kaw la ko féete kaw loolu lay topp di wax waaw looloo ko jiital waaw moom euh, euh, yi la jàppee ilaa waaw moom lay topp bànnee xam yi koy conduire mais waxul lu dem waxul waxul lu wax la mu wax wuute na ak li am waaw yooyu amu fi mooy ñi nga xam ne dañuy woote ne ñoom ay sëriñ lañu waaw ñooy ñi nga xam ne en général léeg-léeg nga gis ci ñoo xam ne ñoom vraiment ñoom moom yor ñoom seen yoon newu ci waaw dundu mari ma kii euh, sëy yu salte la ñuy sëy ci ci àddina bi quoi waaw yu saltee salte te kenn ñeme wala wax parce que moom mooy doomu diw waaw mooy doomu demba ah sëriñ demba kat ñu kii mooy kii sëtam la wala doomam la wala moo tax kenn du wax te ñépp xam nañ ne jikko yu rafet ku mel noonu moos bu ñëwee ñaan la sa doom di nga ko xamee ñu naan xéewal la du xéewal damay bañ dama naan waaye yow yow premièrement sax xalaat ko ba ñëw di ma ko ñaan rek loolu façon yab ma la man moom loolu laa koy jàppe moom waaw man rien que li ñëw rek di ma ko ñaan yow mii ak ni nga mel man dama lay wax lu leer yow vraiment loolu kese affaire yabaate la <laughs> waaw <laughs> yow bu dee yonent ma lay saar saam mi suñu borom may yooyu yëpp mais doxewu ko sax wallahi wallahi nuun wal qalami wa maa yasturuun <laughs> Allahu akbar nuun wal qalami wa maa yasturuun kii de mooy kooku yaa ilaha illa allah ha lan la ci teg maa anta maa anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun lim ci teg laa soxla wa innaka la ala xuluqin azim allahu akbar wa innaka dëgg-dëgg yow seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ala xuluqin azim yaa ngi ci kaw njomboxtal mais euh, jikko yu mag yi te kawe rafet mooy moom dalee na plafonné dafa tiim lépp moo tiim jikko yu rafet yi ndax jikko yu rafet yi ci moom lay dékkule woo di wàcc mais pas daa nekk ci biir jikko yi déedéet moo moo tax wa wa innaka laa laa yaa féete kaw te yaa ngi ci kaw xuluqin azim mooy ñoom bu doon dañ koo gam-gam gam-gam lee ko nii ab ab tata yaa féete yaa nekk ca kawam la fay xéewal te nit ñi jàppe ko gis ne lii mooy teddaa ngay jikko ci yow lay dékule woo di wàcc Allahu akbar Allahu akbar moom bokkul ak ñi nga xam ne moom ab ay duwaale leen di jox ñu jël tout toute la main waaw waaw ñoom ay baaraam nga leen di jox ci loxo bi ñu jël loxo bi yépp ba ca mbagg ma xëcc waaw usurpateur yi nag aka ñoo fi fees léegi ñu tudd ko ay sang lañu ay kii lañu loolu lépp waxi caaxaan la waaw yu yépp ci façon caaxaan yi la bokk kon malgré feebaram bi sayyidatu Aïsha mu ne radiyallahu anha wa tatamma bihi waja'uhu wa huwa yaduuru ala nisaa'i muy continuer di wër ci soxnaam yi hatta stu'izza bihi fi bayti Maymuna ba ni nga xam ne nag mbir mi nag ci lay accentuer woo metti mettit boo xam ne feebar bi daa jëkk rek accéléré waaw accéléré bu baax tar mettit gi gina tar fekk mu ko fekk kër sayyidatu Maymuna ah la Maymuna fan la commencé feebar nekk sayyidatu Aïsha Aïsha waaw min Aïsha dund na Aïsha dina dund mooy mooy foofu la tàmbalee fa mu gën a tare fa mu fa mu ko gën a mooy Maymuna ku barkeel ki <laughs> léegi nañu yemagul nii nañu yemagul nii xadiis bi jeexul waaye daa am loo xam ne gis nga euh, nañ ko lijjanti bala ñoo jàll mooy boo seetloo riwaay imaam ni bi lan lay niru maanaam cest diir ma ne la boo seetloo fi mu jóge wax naa la moo tax jëluma yeneen version jëluma version imaam Ahmad jëluma version imaam ad-Daarimi ah jëluma version imaam al-Bayhaqi jëluma version keneen ak keneen ak keneen Ibn Maaja ah, ah, sunanu ah, non imaam ad-Daarimi solowul bi al yi rahmatullah alayhi jëluma ci benn ma tànn bii bu siiratu Ibn te yeneen yi tamit mooy même yu imaam euh, Ahmad yi parce que lim lim ci musnad bi fi mu ko di bari na yoo xam ne moo bii wa niroo mais damaa tànn bii exprès lu tax si si imaam euh, lu may wax ni imaam ad-Daarimi si si si soloo ko koy imaam ad-Daarimi soloo ko si mooy bi mu naan axbarana al-Hakam ibn al-Mubaarak qaala haddathanaa Muhammad ibn Salama an ibni Isxaaq an Yaquub ibn Utba an ibni Shihaab an Utba ibn Abdillah ibn Utba an Aysata radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha waaw imaam ad-Daarimi soloo na ko kay sëriñ imaamu Muslim la woon imaam ad-Daarimi rahmatullahi alayhi kii mooy ñoom soloo nañ ko après nit ñi mooy boo seet lool li ma doon laaj mooy boo seet lool lan la lay won mooy ne ah fi ñu jóge mooy xadiisu Abu Muwayhiba bi nettalib Seydina Abu Muwayhiba radiyallahu ak nettali bi boo gisee siiratu Ibn Hisham da ko ràngale dafa teg bii rek après mu teg bii ne après mooy bi mu jógee Baqiya summan sarafa bi mu leen ñaan li def loolu mu dem fa bada bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waja'ahu alladhi qabadahu Allahu fii après mu tàmbali fa ca saase mooy ba mu delloo bi rasulillahi wajaahu mettitam feebaram bi nga xam ne ci la ko buur yàlla jële après ci la indi automatiquement xadiis bi mu ne qaala ibnu Isxaaq wa haddathani Yaaqub ibnu Utba an Muhammad ibnu Muslim az-Zuhri an Ubaydillah ibnu Abdillah ibnu Utba ibnu Mas'ud an Aysata zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mooy boo seetloo nag naan kon dafa jóge Baqiya ci guddi gi ba mu demee ci Sayyidatu Aïsha ci la waxtaan wi amee woon ah ndax y ah nga ne ma waaw loolu lay de parce que nena raja Rasulullah min al Baqiya dafa jóge Baqiya fa wajadani wa ana ajidu sudaan fi ra'si wa ana aqulu waa ra'sa fa qaala sallallahu alayhi ana wallahi ya Aïsha waa ra'sa mooy dane rajaa dafa jóge baqee loolu ci kaw loolu lay niru mais keneen mooy ci guddi googu la mais dafa am yeneen càllale yoo xam ne ba léegi ci imaam ibn Isaaq la jaar yuy wone ne amaana du déedéet du lool de am a ah, du loolu de beneen ma aawéy ah ma ne la imaam ad-Daarimi mi la doon wax saan dafa solo mu ne al ah, imaam ad-Daarimi mu ne mooy bi ñu ñu wax ah, haddathana al-Hakam ibn al-Mubarak ah, ah, ibn al-Mubarak al-Bahili qaala mu ne haddathana Muhammad ibn Salama mu ne ki ñu nettali moom al-Hakam mooy Muhammad ibn Salama ibn Abdillah al-Bahili mawlaahum rahmatullahi alayhi an ibn Ishaq mu jële ci ibn Ishaq an Yaqub ibn Utba waxoon nañ la ko sànq an ibn Shihab waxoon nañ la ko sànq an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud waxoon nañ la ko sànq an Aisha waxoon nañ la ko sànq radiyallahu anhum mu ne annaha qaalat mu ne sayyidatu Aisha nee na kon mooy gis nga madaarul xadiis mooy kon mooy pivot bi mooy pivot mooy ki nga xam ne xadiis yi boo seetloo càllale yi li ñuy bari bari bari ci moom la jaar mooy ki nga xam ne autour de lui xadiis bi ci moom la jóge ñi ko soloo ci moom nag ñoo bari mais moom moom boo ñëwee ba agsi ci moom mooy moom la mu xadiis bi jëm dem kaw waaw mais loolu mooy pivot mooy ci yenu mbir mi mooy ki nga xam ne autour de moom ndekete yoo wax ji ci kii la jóge xam nga wax dina baree noonu wax da gis wax joo xam ne day siiw waaw nga dégg bu dee ci médias yi nga dégg bu dee médias tubaab yi fii BFM di wax France Info di wax kii di wax euh, France 24 hein après euh, euh, RFI di wax nit ñi di wax CNews di wax Euronews di wax mais nga xam ne affaire bi mais lii muy loo xam ne ñoom ñépp koy wax mais nga seetlu ku nekk boo koy wax ab reporter ab reporter am mooy taxaw di wax lii après nga jékki-jékki ba mu waxee ba pare mu dékk micro nga gis même personne bi wax ji daal nekkee ci kii la jógee mooy bu boobaa journaliste euh, waa waa waa BFM TV ñoom dañ naan ah ñun suñu reporter tel moom nee na moom moom euh, c'est lui qui a rapporté ay wa mu jële ci ko nga dem see news moom ñu wax mais mooy ki ñuy wax xam nga du bokk mooy euh, journaliste BFM TV du du mooy même journaliste waa seen news du journaliste France 24 du journaliste euh, Canal 24 France Info mooy ainsi de suite mooy nga dem nag mooy ku ñu nekk xam nga ku nekk ak journaliste bon ba mu des France 24 ak canal 27 ñoom France Info benn la rajo télé publique bi la quoi moo tax des fois ñooy bokk journal bon bref pour wax leen daal dañuy bari léegi mooy ñooñu nga foog ne mbir mi comme ñu baree ko lii fi gis naa ko télé bi gis ko fi ndekete boo seetee mbir ma wala rek mu nettali bañ sax wane nit kuy wax ñu wax benn wax ne waaye un membre du gouvernement wala ñu wax kenn après nga bañ ñu ma dee mbir mi seet ko enquête ko. bu ndekete yoo wax ji ci benn nit kese la jóge loolu day xew waaw moo tax gaa yi jàpp ne moo tax nit wax dina siiw looloo tax siiw ak mutawaatir bokkul waaw wax dina siiw te du nekk mutawaatir waaw mooy loo xam ne mbooloo mu bari ñoo ko jële ci mbooloo mu bari ñoom ñu jële ko ci mbooloo mu bari loolu man da wax dina siiw te du àgg ci daraja jooju waaw te lu siiw lu nekk du lu siiw lu nekk rek dëgg la hein xoolal kon imaam ibn Isaaq mooy madaarul xadiis mooy affaire bi ci moom la tourné xoolal ci riwaay bi bu imaam ad-Daarimi bi xam nga sayyidatu Aisha lan la dane annaha qaalat raja'a ilayya an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam dhaata yawmin min janaaza min al-baqii'i fa wajadanii wa ana ajidu sudaa'an wa ana aquul waa ra'saah qaala bal ana yaa aa'ishatu waa ra'saah qaala wa maa darraki law mit law mutti qablii fa ghassaltuki wa kaffantuki wa sallaytu alayki wa dafantuki lii du liñ gisoon sax ma ne ma waaw ma ne la waaye nag am na lu bees ne ma ha ma ne la waaw qad ataytuka bil jadid wa huwa inda al imam ad-Daarimi fi muqaddimati sunanihi waaw ci muqaddima bi foofu la ko baabu baabun fi wafaati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam foofu la ko al imam ad-Daarimi indi baabun buntu fii wafaati nabii ci faatu yonent bi alayhi salaatu wassalaam sayyidatu Aisha foofu dane pour nga comparer ko riwaaye bi ñu jóge bu al imaam ibn Isaaq bi bi nekk ci siiratu ibn Hishaam ndax bii riwaaye imaam ibn Isaaq la dama bëgg a wax mooy bi nekk ci siiratu ibn Hishaam mu ne an Aisha mu ne sayyidatu Aisha mu ne radiyallahu anha raja'a ilayya an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam dhaata yawmin min jinaaza wala janaazatin min al baqi' mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa dellu si ñëw ci man benn bés ñëw ci néeg bi ñëw ci kër gi zaata yawmin benn bés min janaazatin te waxul guddi zaata yawmin ba pare mu teg min janaazatin nee na benn rob la demoon min al mooy benn rob moo amoon ku génnoon àdduna ñu koy denc ñu dem suuli ko ba ñëw yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na mu fekk si mu ñëw ci kër gi mu ñëw ci néeg bi mu fekk ma wa ana ajidu sudaa maa ngi yëg mettitu bopp man sayyidatu Aïsha après ci la waxee maa maa ngi naan mu fekk ma maa ngi naan waara sa ay way sama bopp bi may wi mettit wi mu ne ma yow bal li am ba ana man rasulullah ya Aïcha yow Aïcha waara saa man kay maay wax waara saa kon ma ne la nga ne ma si mais lii kon lii du guddi parce que euh, ñun moom bon man nga ma ne bon peut-être guddi lañ ko denc ma ne la waaye est-ce que abu mooy xiba liñ doon wax loolu daa am ñu ma ak denc la woon daa am kuñ doon suul suuluñ woon kenn dencuñu woon kenn nee na dañoo nekk ci guddi gi ba mu guddee la ma woo qaala lii rasulullah wala ba'atha ilayya rasulullah mu woowu mu ñëw nii bokk rasulullah ci la ma woo ñoom ñaar kese demoon du nekkuloon ab néew bii mu sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne dafa jóge Baqi' kon ci la xam ne kon ndeke riwaaye bii nekk si siratu Hisham imam Ibn Hisham moo moo agence affaire bi mu naan bimu ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha raja'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min al fa wajadani wa ana ajidu fi ra'si loolu dañuy xam ne loolu kon du ci guddi googu non du ci guddi googu waaw même bu dee wax jooju siiw na ndax même riwaaye la même kii la léegi nag loolu moo tax loolu moo tax nuqta xadiisiya benn point bu jëm ci wàllu xadiis amaana mu am njariñ te lu am njariñ la mooy masala li boroom xam-xam yi naan masala balañ cee wax dangay dajale xadiis ya cee wax mooy boo wax ci leen même benn xadiis bi xoolal yoon yi ñëw turuqa li boroom xam-xam yi wax boroom xam-xam must ilmul mustalah dajaleel kii yi waaw ak turuq yoon yim jaar bu nekk nga xool ci ngay amee ay ziyaadaat ay ziyaadaat ay yokk ay ndollint yoo xam ne doo ko gis ci yow riwaaye bi nga am version bi nga am ci même hadith bi même bi la de xam nga lii même li sax mooy nettali nga am ko fii mu wax la lii nga am ko fii mu wax la leneen loo xam muy même chose mais mu yokkal la ci loo xam ne yow amoo ko waaw mu yokkal la loo xam ne yow xadiis ba nga ci yor amul woon loolu moo tax ci noonu nag ngay xamee ah kon lii ci la mbir yi leer parce que da ngay tiim lépp quoi affaire yi day leer ci sa kanam nga door a mën a wax parce que boo jëlee benn xam nga bële parce que imam ibn Hisham mooy agence affaire yi yow boo jëlee ba indi nii kul moo tax kuy topp siiratu ibn Hisham à vrai kooku moom xaqan lahu moom akay yeey ci moom mu ne ah kon yonent bi aleyhi salaatu dafa ànd ak Abu Muwayhiba hein bi mu ànd ak Abu Muwayhiba dégg nga maam après mu daal di ñëw dem këram dem ci Sayyidatu Aisha radiyallahu anha nekk Sayyidatu Aisha fa la ko feebar bi dikkale ci saasi ci guddi gi noonu alors que boo seetee yeneen riwaay yi dalay war ne ah, ah, Uh-uh. waaw moo tax même riwaaya imaam Ahmad bi bi mu def ci musnadu siddiqa Aïsha bint Siddiq radiyallahu taala anha même boobu leeralul affaire bi dane daxala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi al yawm alladhi budi'a fihi fa qultu wa ra'sa fa qaala wadidtu anna dhalika kaana wa ana hayyun fa hayyatuki wa dafantuki qaala fa qultu ghayra ka anni bika fi dhaka al-yawmi aruusan bi ba'di nisaa'ik qaala wa ana wa ra'saah ud'uu lii abaaki wa axaaki hattaa aktuba li abii bakrin kitaaban fa innii axaafu an yaquula qaa'il wa yatamanna mutamannin ana awla wa ya'ba allahu azza wa jalla wal mu'minuun illa aba bakr xadis boobu noonu même xadis bi sanadin saxiix bi sanadin saxiix boo xam ne nag jaarut imaam Ibn Isaaq moo tax foofu leeralul ban kañ la fa dugg parce que al imaamu Ahmad dane haddasanaa Yaziid dane haddasanaa moom al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullah alayhi mu ne haddathana yazid mu ne nettali nañu yazid mooy yazid ibn haarun yàgg nañ koo gis qaala mu ne axbarana xabaare nañu ibrahim ibn saad mu ne ki ñu xabaare nañu yazid mooy ibrahim ibn saad ibn ibrahim surtout ñoom abdurrahman surtout abdurrahman ibn awf la ñu barkeel la ñoom ñi Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdirrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri rahmatullahi ala al-jami' an Salih ibn Kaysan mu jële bi Salih ibn Kaysan al-Madani Abul Harith rahmatullahi alayhi wala Abu Muhammad rahmatullahi alayhi mooy Salih ibn Kaysan az-Zuhri mu jële ci imaam az-Zuhri moom waxoon nañ ko sànq al imaam az-Zuhri waxoon nañ an Urwa mu jële ci Seydina Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi al-Qurashi al-Asadi rahmatullahi bint Khuwaylid ibn Asad al-Qurashi al-Asadi rahmatullah alayhi an Aysata mu jële ci Sayyidatuna Aysa Siddiqatu bint Siddiq radiyallahu anha annaha qaala gis nga tàllale lii maa ajma'ahu maa ajma'ahu wa maa ahsanahu maa ajmala gis nga gis nga ñi ci ne ay jahabi la <laughs> la ilaha illa allah rijaalu saxiix xoola <coughs> mu ne sayyidatu Aisha mu ne foofu daxala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fil yawm alladhi budi'a bi fii yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa dugg ci man mooy sama néeg fil mi ci bés bi nga xam ne alladi bi nga xam ne budi a fiihi ci la tàmbalee ci la ci lañ ko tàmbalee mooy ci la mettit bi feebaram bi tàmbalee ko ci la ko tàmbalee dal buñ nee feebaram bi nag jarul mooy feebar bi nga xam ne ci li génn àddina comme li imaam ni saax waxoon ah rahmatullah alayhi fa qultu waa rasaah manaan é eh, man sama bopp bi waay waay woonaa sama bopp bi metta